أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bi ñu santee yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen nuyu ñu ngi dellu fi ñu yemoon ci résumé xadiis yi nga xamante ni moom lañ doon jàng ci bulughul ahkam euh, bulughul maram min adillatil ahkam ba cheikh alxaafis ibn hajar rahimahullah gisoon nañ xadiis bu njëkk bi ak xadiis 2 bi xadiis 3 bi ak 4 bi 5 bi moo ci desoon comme tàmbali woon nañ ko ñu ngi woon ci masala fiq yi bu ñu seetloo mooy xadis bi nga xamante ne alxaafis ibn xajar rahimahullah dane wa abi hurayrata radiallahu taala qaal mu ne yonent bi salal jële nañ ci abu hurayra radiallahu anhu moom de nee na yonent bi salai nee na laa yaxtasilu ahadukum fil maa'i daa'imi wa huwa junub axrajahu muslim mu ne laa yaxtasil bu kenn ci yéen bu kenn sangu ahadukum kenn ci yéen bu kenn sangu ci yéen filma it daa imi ci ndox moo xam ne dafa takk wa huwa junubun fekk bi mu ciy sangu dafa am janaaba mu ne loolu hadis boobu axrajahu soloo na ko imaam muslim ibn al-Hajjaj an-Naysaburi rahimahullahu taala ci saxiixam mu ne tamit ci version Bukhari mu ne walil Bukhari laa yabulanna ahadukum fil maa'i daa'imi alladhi laa yajri summa yaxtasilu fiihi wali muslimin minhu wali abi daawud sum wala yaxtasilu fiihi min al janaaba mu ne version al imaam al buxaari rahimahullah dane bu kenn saw mukk mukk ci yéen ci ndox moo xam ne dafa tag ba pare mu sangu ci mu ciy sangu mu ne version imaam muslim mu ne minhu bul tànk tamit ci ndox moomu nga saw ba pare pour sangoo ci mu ne wali abi daawud version imam abi daawud rahmatullah alay moom dane wala yaxtasilu fii minal al janaaba ginnaaw bi mu ci sangoo tere nañ ko tamit mu ciy tànk mu ciy sangu boog ci sababu janaaba léegi ci loolu lañ yemoon masala yi gisoon nañ neewoon nañ ne masala yi aju woon ci xadiis boobu euh, ñu ngi gisoon ne onze la woon onze masala waaye dafa am masala bu ma fàtte woon boo xamante ne nii tuddoon nañ ko fii sëñ bi tuddoon na ko bi ñuy def commentaire bi teg ci dari masala boo xam ne tamit ñuy def commentaire bi yëpp dañ ko doon tudd te tuddoon nañ ko kon yàlla na dama ko fàtte woon na compte bi may compte ñaata la dama ne woon kon onze la mm. kon douze la kon insha allah mooy lan douzième boobu mooy ban mooy bu dee comme que dañu tere ku saw ci ndox moo xamante ni dafa takk ba pare nga ciy sangu comme que saw bi lañ tere est-ce que bu ma bu benn waay ñëwoon saw ci benn récipient jël li saw moom mu saw sotti ci biir est-ce que mook saw bu ñoo yem est-ce que tere bi tere biñ la tere woon bii moom dafa leer na yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa yabu lan na bu kenn ci yéen saw ci ndox mu takk est-ce que léegi bu ma fekkoon ndox moo xam ne dafa nekk fii mooy ndox moo xam ne du daw mais am ku saw ci benn euh, pot wala benn récipient wala benn bouteille ba pare jël ndox saw mi sotti ci biir ndox mi est-ce que léegi àtte ndox moomu day bokk ak àtte ki nga xam ne moom da cee taxaw tiim ko saw masala boobu dama ko fàtte woon kon mooy douzième bi insha allah kon bu ñëwaatee ci masala yi desoon gisoon nañ cette euh, masala gisoon nañ ko mu desoon beneen grande partie bi ñu doon wax masalatul ma'il mustamal mooy li jëm ci ndox moo xamante ni dañu koo jëfandikoo ngir jaamu yàlla ba pare léegi neewoon nañ mooy deuxième grande partie bi nga xamante ni sujet boo xamante ne xadiis bi da ko doon traité léegi kon mooy huitième mu ñëwaatee ci huitième kon euh, question bi nga xam ne ci lañ war a dugg mooy lan mooy maaul mustaamal liñ naan maaul mustaamal mooy lan mooy définition bi mais bu ñu ko définir ba pare est-ce que moom dafa laab wala laabul dafa laab mooy lan mooy est-ce que mën naa koo utiliser ngir togge ko wala naane ko wala def leneen ba mu des sangu set wala jàpp waaye bu dee dañu ne tamit buñ jógee ci foofu ñu ñëwaat ci beneen question mooy est-ce que nag moom laab na tey laabalaate wala déet bu ngeen gisee processus bi mooy premièrement da ngay définir li ngay li nga bëgg a traiter d'abord ndax loo xamul mënoo ko traiter lu ma xamul manuma manuma cee wax ginnaaw bi ma xamee ne lii la léegi nag ma xool est-ce que kon comme que ci ndox la ndox la te ndox la ñuy wax est-ce que ndox moom laab na wala déet buñ nee ndox mi laab na ñu door a jàll ci bi gën a kawe mooy est-ce que comme que léegi bu dee am na ñu ne laab na wala bu dee am na ñu ne laabul wala ñu ne laab na est-ce que ndox moomu léegi mën naa laab tey laabalaate mooy nekk na taxur wala déet mooy kon taxuur mooy dernier processus bi bi ci topp mooy taahir bi ci topp bi njëkk mooy nga définir ndox moom mooy lan mooy kon ndox mu ñu jëfandikoo jaamu yàlla ci jaamu yàlla mooy mooy lan léegi onzième question bi mooy bu dee dama am comme ni ñu ko waxe woon euh, dama taxaw ci tafes gi ci plage bi ma gis géej gi ay vagues dañuy ñëw ma bëgg jàpp yor sama benn butéel wala benn récipient rek ma gis benn vague bu tëb nii ma dugg ci biir ndox ma gis benn vague bu yéeg ma gis medd ci biir mais ma ma ma dékk ci li ma yor ndox mi dugg ci ma génn bëgg a jàppe lool est-ce que ndox moomu man naa ko jàppe wala déet te medd ngi ci woon ci biir ndox mi mooy gis naa ko ci vague bi léegi loolu mooy onzième bi douzième bi mooy bi ma leen noonu dama ko fàtte woon mooy ne bu dee est-ce que ndox moo xamante ne nii tere liñ tere dañ nekk yonent bi sallallahu dafa tere ko ci saw directement léegi est-ce que bu ma ko bu kenn sawoon fenn ma jël ndox moomu ci récipient bi sotti ko ci biir ndox mi ñooyem mu la déet léegi kon ñu ñëw ci huitième bi huitième question bi dañ ne mooy lan mooy maa'ul mustamal définition wam maa'ul mustamal dafa am définition yi dafa xaw a gudd mais mooy li ma waxoon sëñ Moustapha ba passé ne ko définition yi gis naa ne bari na mais am na loo xamante ne nii moom la ñépp d'accord léegi définition bi gën a large moom rek la ñuy joxe bu ko defee comme que résumé bi li dañu bëgg ñu jàpp li jar a jàpp léeg-léeg naa jàpp mais lii tamit mooy comme que loo xam ne boo ko jàppee leer na ne ñépp d'accord nañ ci li nga wax nga bañ a dugg ci détails yi nga xam ne man na laa mën na tax kiy déglu xëy na moom du comprendre ni mu demee te loolu ñu ko ginee bëgg mooy ki cours bi yépp a ngi ci woon léegi définition bi gën a large la ñuy joxe boo xam ne ñépp a ci d'accord maa ul mustaamal mooy ndox moo xamante ne nii maa maa ul mooy ndox al mustaamal istifal la ci amal ci ci ci amal mooy loo xamante ni dama cee dama ko utiliser ba pare mooy lan dama doon jàpp euh, ma yor benn récipient boo xam ne satal ma jël benn satala def ci ndox di jàpp mais fi may jàppee ma teg fi benn bool pour léegi bu ma jàppee bu ma nee nii raxas samay loxo ndox moom di wàccaat duggaat ci biir récipient ci bool bi bu ma raxasee sama kanam mu jógewaat sama kanam wàccaat ma pare récupérer ko ne nag dem ba am dama yow man nga cee jàpp est-ce que loolu mën naa nekk walla déet loolu mooy beneen question mais définition bi mooy li ma leen wax mooy loo xam ne dama ko dama yor sama satala par exemple di jàpp teg benn bool ci suuf bu ma raxasee samay loxo ndox mi di jaar ci sama cër yi may raxas di wàcc di duggaat ci kii bi ma recueillir lool ndox moom mooy maa ul musta'mal moo xam dama doon jàpp moo xam dama doon sangu set koo xam ne dañ ne ndax loolu fi ñu koy gën a xalaate mooy foo xam ne dañ ne ndox dafa ñàkk ñu ne kat ndox dafa ñàkk satala gii moo fi nekk te juróom lañu léegi nan lañuy def ñu ne yow njëkk la jàpp ki njëkk a jàpp léegi buy jàpp dañ naan dañuy teg dara ci suuf même tànk yi bu koy raxas dañ naan ko tiimale ko ci bool bi comme ça boo raxasee mu wàccaat bu ko defee ñun ñu man cee jàpp ñu ci des loolu noonu loolu noonu loolu ndox moom ñu recueillir mooy maa maaul mustamal mooy ndox moo xam ne dañ koo utiliser ci jaamu yàlla ba pare moo xam jàpp la moo xam sangu set la léegi loolu mooy définition bi mooy bi nga xam ne en général ñépp ci d'accord ñeenti ngir yépp li ñuy wax ku ci nekk diñ ci retrouver sa bopp mooy definition bi gën a large ci maaul mustamal léegi kon ñu jàll ci neuvième question mooy est-ce que naa maaul musammal nag taahir la mooy est-ce que laab na mooy bu buñ nee laab na mooy loo xam ne manuma koo jàppe manuma ko jàppe manuma koo sangoo set mooy bu fi nekkoon moom rek man damay tiim est-ce que moom àgg na ci darajaay taahir mooy loo xam ne soit bu ma doon attaaya mën naa ko attaaya par exemple wala man ma naan ko mën naa nekk léegi dañ naan la maa ul loolu dafa am ñaari abi mu am xanafiya yi ak benn parti ci xanbali yi ñoom dañu ne maaul mustambal moom du taahir mooy la mooy ne kon manuma ko attaaya mooy ndox miñ la wax noon boo ko boo ko boo ko kiiwee ba ba recueilliraat ñoom nee nañ ndox moomu àggul ci degré tahir kon lal la mooy kon baaxul najis la léegi maa maliki yi ak shafi'i yi ak li ëpp ci hanbali yi ñoom ñu ne nag maa maa'ul mustamal déedéet maa'ul mustamal moom tahir la mooy àgg na ci degré boobu yarhamukallah mooy àgg na ci ban degré degré boo xam ne bu ma ko soxlawoon mën naa ko naane wala déet wala mën naa ko naane man naa ci ataaya wala lool ñoom loolu la wax euh, du leer na mooy kon question wu est-ce que laab na walla déet kon mooy ñaari avis la dañ ne bi njëkk dañu ne ñoom najis la mooy ñan mooy boo jëlee xanafiya yi xanafi sa sànq li ma wax sànq dama juum dama ko jaaw bi bi bi topp ci ginnaaw même bi topp ci ginnaaw même logique bi la suivre mais li ëpp ci xanafi yi ñoo wax lool ñoom ñoo ne maa ul mustamal najis la léegi ñi ci des ñépp mooy maliki bi shafi'i bi hanbali bi ak benn partie ci xanafi yi ñoom ñoo ne taahir la léegi ñu ne leen léegi lan mooy seen day lan mooy seen dalil mooy seen preuve lan mooy seen argument buy wane ne yéen li ngeen wax noonu la mooy ne maa ul mustamal mën nañu ko jëfandikoo léegi ñoom ñu ne ndax yàlla moo ne wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura dama wàcce ci asamaan ndox moo xamante ni dafa laat tey laabalaate mu ne wa yunazzilu alaykum ma'an liyutahhirakum bi mooy wàcce ci seet mooy wàcce ci yéen nit ñi ndox pour ngeen man cee laabloo ñu ne nag boo gisee yàlla utilise jalla jalaalu tahuur mooy tahuur dafa nekk euh, siixatu mubaalaxa la mooy euh, mooy bo day jalgati mooy lim la bëgg a wax mooy euh, am na benn expression en français mubaalaxa mooy euh, naa leen jox exemple dama ko xaw a fàtte mais dina ñëw insha allah mooy ne bu ma dañu ne waa ji waa ji defkatu bàkkaar la aasim la aasim mooy kuy def bàkk mais bu ma nee asim asim mooy koo xam ne moom ci def da bàkkaar la dëkk def katu bàkkaar bu mag la mooy ne buñ la nee bu yàlla ne taxul te waxul ne ndox dama lay wàcc ci yéen ndox moo xam ne dafa laab xam nga mënoon na bu waxoon loolu mënoon nañ ne kii kat dafa laab rek alors que taxuur mooy loo xam ne te tamit dafa am siratul mubalagha yi euh, superlatif waaw kay superlatif dafa am superlatif dafa am yoo xamante ne nii dafa gën foor yi ci des comme akul taxuur yooyu ñoo gën a foor bu ma neen waa ji kaal la kaal mooy ku mën a lekk rek mooy koo xam ne dama ne dafa mën a lekk alors que bu ma nee akul la mooy moom lépp lay lekk du bàyyi tous comme li sañ doon naan lu nekk ci frigo bi sax danaan ko teel tuut mooy mooy kooku kooku moo gën a foor ki nga xam ne moom bëgg na lekk ak mu ak akkaal moo gën a néew doole foor forme akul alors que yàlla utiliser wul forme bële bi gën a fort la utiliser mooy wane ne kon ndox mi lan la dafa koy def non seulement day laabalaate mais day laabalaate mën naa laabal benn nit laabalaat keneen la lim koy def dafa bari moo tax mu utiliser loolu est leer na ñu ne loolu mooy wane ne kon le fait que benn nit utiliser ndox mi rek du du waral ñu ne kon ndox mi moom rek la mën a laabal ndax yàlla dafa utiliser forme boo xam ne day wane ne lu bari lu bari la ko mën a def kenn def ko ci mu keneen jëlaat ko def ko cela ne veut pas dire que day yàqu ñu ne loolu loolu day wane ne loolu day wane ne kon maa ul mustamal mooy ndox moo xam ne dafa laab tey laabalaatee pare am ku ko utiliser ñu re ñu ñu recueilliraat ko loolu dara nekku ci mooy taahir la léegi ñu ne beneen ñu ne yonent bi sallallahu alayhi jaabir euh, radiyallahu anhu dafa feebar mu dem seeti ko mu jël ndox mu jàpp ba pare jël ndox wis ko ndox mi mu jàppe mu wis ko ñu ne bu doon ndox moomu dafa dafa dafa dafa dafa sobe dafa sobewu yonent sallallahu alayhi wasallam du jël ndox mu mel noonu di ko lu sobewu du jël du ko sotti nit walla déet ñu ne leen benn loolu tamit benn la mu ne mais tamit xadiisu Abu Juhayfa radiyallahu anhu moom dane boobu ci biir xadis bi dana yonent bi saa salaam bu masoon a jàpp ba pare dafa dem boobu ci waa Màkka la bokkoon tuubagu tuubaguloon mais mu ne bi mu gisee saxaaba yi bu yonent bi saa salaam jàppee dañuy njëkkanti di njëkkantoo ndesu jàpp njàppam ñii di ko jël ko di ko diwoo ñenn ñi sax da ñëw doo am dara nga gis ku loxoom tooy nga nga nga raay ci sa loxo ngir am ci li diwoo ñu ne bu doon ndox moomu ndox mu sobewu la te du taxur wala boog du taahir book du lu laab mooy yonent bi sallallahu du leen gis ñu koy def te du leen ko tere ñu ne tamit moom yonent bi sallallahu jàpp na ba pare jël desu njàppam jox ko Bilaal ak Abul Muusa al-Ash'ari yi ne leen ngeen naan ci te ngeen diw ci seen doq yi ngeen kii ngeen def ko ci seen doq yi ñu ne loolu tamit day wane ne kon ndox moomu ndox mu laab la ndax bu laabul woon du leen ko jox ne ñu naan ci ba pare te ñu raxas ci seen doq yi tamit mooy ndax ndox mu ndox moo xamante ne ni baaxul yonent bi sallam du ko joxaat du leen ko jox di leen wax ngeen koy naan mais tamit ngeen koy diw seen yaram tout en sachant que après dañoo war a julli mooy boo jëlee lu lu loo xamante ne ni ndox lu sobewu la nga diw ko sa yaram mënoo julleek moom ndax dafa sobewu bu doon kon dafa sobewu comme li nga xam ne li ëpp ci xana xanafiya yi loolu lañ wax kon loolu da wane ne kon ndox moom daal ñu ne loolu ay lay la yuy wane ne argument la yuy wane ne ñun li ñu wax noonu la mooy maa ul mustamal ndox mu ñu jëfandikoo ci jaamu yàlla pare ndox moom taahir la léegi kon beneen question bi léegi ñu jóge kon xam nañ ne taahir la kon euh, muy lan neuvième euh, muy dixième bi mooy dixième question bi mooy léegi comme que nee nañu maa ul mustamal euh, moom taahir la d'accord nañ ci ndax ñële bokk na tamit ci argument yi ñu joxe woon ñu ne al aslu baqa'u ma kana ala ma kan mooy euh, euh, euh, liy origine ci mbir yi mooy day des ci mu nekkoon mooy ne bu ñu ñëwee lislaam waxul dara ci benn mbir man may comme ma am benn plat bu ma doon lekk am ku ñëw ne ma hé yow sa plat bi dafa xaram man du man maa war a ñëw di ko jox ay preuve de ay argument ay preuve yu wane ne xaraamul déedéet dama naan ko comme que yaa ma fekk may lekk te li nekk li origine ci mbir yépp dafa dagan yow nga ñëw ne ma daganu léegi yow jox ma ay preuve yi wane ne daganul boo ma ko joxul man damay continuer di lekk boo ma ko joxee mu tegu ci alxuraan ak sunna waaw kay bu boobaa ak waxi borom xam-xam yi bu boobaa mën naa ko bàyyi mais fekk joxoo ma preuve man li may def noonu la mooy lu nit di def rek mooy cosaanu mbir yi noonu la mooy dafa xalaal dafa dafa dagan fekk amul luy ñëw wane ne daganul ñu ne mi amul benn preuve mooy bokk na ci argument yi ñu joxe pour wan ne taahir la ne amul benn preuve bu ñuy wan ne ndox moo xam ne dañ koo utiliser ci jaamu yàlla baaxul kon nag boo ko boolee ki njëkkoon a wax kon lii lépp day wane ne kon li ñu wax noonu la taahir la léegi dixième bi kon ñu ne ñu ne léegi est-ce que ndox moomu nag comme que laab na est-ce que léegi àgg na ci degré bi gën a kawe mooy man naa cee laablu laablu mooy est-ce que. biñ ko ri biñ ko recueillir ba pare man mën naa ci jàpp keneen man dama ci jàpp ba pare ñu recueillir parce que keneen mën na cee jàpp wala déet ndax lool deux affaires yu bokkul mooy bu ma nee affaire bi kat laab na bokkul ak mën naa cee laablu ndax boisson bii laab na mais manuma ci woon a jël di jàpp xam nga lool lool lool mooy ma ne kon bokkul moo tax ñu traité d'abord laab na mooy waaw mel na ni boisson bi kon mooy ñoo bokk laab na léegi nag est-ce que mën naa utiliser ndox moomu ngir jàppoo ci wala ngir sangoo ci set léegi foofu ñeneen ñëpp mooy ñu njëkkoon ñi leen limaloon ne ñoom ñoo d'accord ne taahir la kon ñooñu la affaire bi concerné mooy ñenn ci xanafiya yi benn minorité ci xanafiya yi maalikiya yi shafiya yi ak xanaa bila yi rahmatullah alayhi ñooñ kon ñoo des ndax ñoom ñoo d'accord ci ne affaire bi laab na ki ne woon laabul moom kooku moom bokkul sax ci wax ci wax yu fii ndax ki la ne manul le minimum jarul nga naan ko le maximum ndax man na ko loolu dafa logique ki ma ne kii moom jënd jënd si ngom sax manu ko jarul nga may laaj ndax mën naa jënd charrette mën naa ku mën da jënd si ngom manoo jënd oto léegi kon ki la ne woon ndox mi moom dafa yàqu kon dañ ko ci génne mooy lan ñi ëpp ci xanafiya yi ñoom dañ noon ndox moomu baaxul kon léegi wax ji mu des ci ñan benn partie ci xanafiya yi shafiya yi malikiya yi ak xanaabeel yi rahmatullah alayhim léegi mu am ñaari abi mooy ndax kon question bi mooy lii est-ce que ndox moomu ñu recueillir ba pare biñ nee laab na mooy man naa ko naan mën naa ci togg léegi est-ce que mën naa ko jàppe léegi shafiya bi ne moom benn parti ci xanafi yi ci xanafiya yi chafiya yi ak xanaabila yi ñoom ñëpp dañ ne ndox moomu laab na mais manuma ko utiliser ngir dindee ci toj amul ñoom dañ ne man da nekk loolu mooy premier avis bi deuxième avis bi mooy ñan mooy mooy kon maaliki yi boo gisee mbooloo ma la ñoom rek a ci des ñoom ñoo ne affaire bi laab na tey laabalaate sauf que ñoom lan la ñuy wax dañ ne laab na tey laabalaate mais nag dañ koo sib ndax dañ koo sib mooy sib lu ñu sib mooy loo xam ne man mu amoon ndox fii ñu ne ndox mii dañu koo sib ndox mi ñu sibul mu ngi fii bu ma jàppee ci bi ñu sib sama njàpp baax na mais def naa li nga xamante ni gënul sama njàpp baax na même bu dee dama am beneen ndox mi bàyyi ko fi def ko lool mooy sib mooy ne du ci am bàkkaar mais bàyyi naa li gën jàpp ci loolu léegi maaliki yi ñoom dañ ne affaire bi moom man nga cee jàppe bu dee lu mat a jàppe la mën nga cee jàppe bu matee sangu set man nga cee sangu set sauf que nag dañ koo sib léegi euh, dama fàtte woon ndax bi ñuy nootal ndax cours yi en général boo ñu gisee saa su ne bu ñu joxee avis yi dañ naan bii moom bii lañ nootal loolu lañ doon loolu la suñ bi doon wax ci kii mooy bi jiitu première question bi ñu waxoon ndax laab naag laabul bi noot incha allah mooy bi nga xam ne moom lañ nootaloon bi suñ bi nootaloon fii mooy deuxième bi mooy ñi ne laab na léegi nag kon avis bi euh, question dix bi moo est-ce que laab day laab day laabalaate wala déet kon ñi bokk ci xanafi yi benn partie ak Shafi'i xanaa bi lay nee nañ déet loolu moom laab na mais mënula laabalaate Maliki yi ñoom nee nañ laab na mën naa laabalaate léegi avis boobu lañ choisiroon mooy bu Maliki yi Maliki yi nag boo xoolee bu ñu toppee yi ñu fi doon wax avant argument yi ñu doon indi ci wàllu ndox yi presque loolu la ñuy indiwaat mooy dañ naan leen yéen fu ngeen teg seen argument ba ne ndox mi laab naag ta tey laab te mën naa laabalaat ñu ne ñun yàlla moo ne wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura ñoo wàcce ci asamaan ma ndox moo xam ne dafa laab tey laabalaate te lool comme li ñu waxoon léegi superlatif la boo xam ne day wane ne du benn yoon la koy def day wane nu lu bari la koy def yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne innal ma'a tahurun la yunajjisu shay ndox dafa laab tey laabalaat te dara du ko sobeel kon nag nit jàpp ci taxul mu sobe te tamit beneen affaire dafa am mooy ndox mi dafa laab yéen d'accord ngeen ne mooy ñu ngi wax ak ñi ci des yéen d'accord ngeen ne laab na yaramu nit tamit d'accord ngeen ne laab na ndax loolu biñ àggee ci masala boobu ñan lañ waxoon ñoom dañ ne woon jullit moom dañu d'accord ne laab ma mooy bi ñuy wax naan est-ce que tere biñ tere mu sangu ci biir est-ce que janaaba bee tax wala déet bu ngeen fàttale ko boobu waxoon nañ ko ne du janaaba bee tax ndax yonent bi sallallahu nee na loolu la waxoon Abu Hurayra radiyallahu anhu ba mu dajeeg moom ci mbeddu Madina yi Abu Hurayra gis ko rek daw jekki-jekki dañu nuyoo jekki yonent bi gisatu ko ñu toog ba ci yàgg mu gisaat ko mu ne ko me mu ne ko Abu Hurayra yow foo nekkoon ndax sànq dama laa gis jékki gisatuma la mu ne ko damaa dajeeg yow bi ma dajeeg yow noonu dafa fekkoon ma moon janaaba ma bañ a toog ak yow ci ànd ak janaaba boobu looloo taxoon ma daw yeneen saa sallam ne ko subhaanallah innal mu'mina la yanjus ne ko subhaanallah jullit kat ku gëm yàlla du sobewu kon loolu moo ñuy wan ne ko nit jullit sobewuwul léegi maaliki yi ñëwee dañ naan leen yéen ndox mi d'accord ngeen ne laab na ñu ne waaw ñun d'accord nañ ne laab jullit bi bi utiliser ndox mi moom ñépp a d'accord ne moom du sobe ñu ne waaw ñu ne leen nag leen affaire dafa am ñaar yu laab bu ñu dajee du indi ñaar yu bu ñu dajee du indi sobe mooy lan mooy ne yow sa yére laab na sama yére laab ñu laalante taxu non sa yére laab na sa yaram laab sal sa yére laal sa yé sa yaram taxul mu du indi du indi sobe ndax ndox mi laab na yéen a ko wax ñun a ci d'accord alors que tamit jullit du sobe kon loolu day wan ne ñaaru laab buñ kiiwee kon ndox moom dara newul teg ci teg ci am na sax beneen affaire mooy même bu dee ñu ne leen kon loolu mooy seen deuxième argument première bi waxoon nañ ne mooy aaya bi bi ci topp mooy alxuraan mooy kii bi bokk xadiis bi bi ñu tegu moom lañ tontoo ñi ne leen ñaar yu laab bu ñu dajee du indi ak sobe waaw ñu ne leen nag loolu ci gàttal mooy argument yi wane ne ndox moom kon laab na tey laabalaate te lool lañu ñu nootaloon mooy avis maliki yi ne maa ul mustamal laab na te day laabalaate contrairement ak beneen avis bi nga xam ne mooy benn partie ci xanafiya yi shafi'i yi ak xanaabila yi ñoom dañ ne laab na mais du laabalaate léegi kon dixième bi dixième bi mooy euh, onzième bi onzième bi mooy est-ce que léegi ndox moo xam ne mooy exemple bi ñu ci wàllu géej bi dama ñëw taxaw ci tafes gi yor sama récipient léegi euh, ma bëgg a jàpp mais nag vague bi ñëw gis naa ci biir benn picc mu dee benn médd bu dee ci biir xam nga médd bu duggee ci biir ndox bu ko changé ci abi bi biñ nootaloon bu ko changé mooy yàqu na léegi problème bi mooy dama nekk ci tafes gi yor sama benn bool boo xam ne dama bëgg a tànk ndox ngir jàpp vague bi ñëw rek ma xool gis naa ay médd bu nekk ci biir rek ma ma góolu ndox mi def ko nii mu dugg ci biir ma jël nag génn ci tafes bi léegi nga laaj man ma ma ñëw ne waa léegi dama doon laaj yow jàng nga bulughul maram man dama doon laaj est-ce que ndox mii ma yor mën naa ci jàpp walla déet léegi kon loolu mooy question bi léegi nag avis yi ñaari avis la woon mooy bi ñu njëkk mooy Maliki ci rahmatullah alayhi ak Hanafi wi ñoom dañu ne ndox moomu laab na tey balaate mooy dara newu ci ñi ci des mooy Hanabila ak Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom ñu ne dañuy ñoom ñu ne dañuy def ndànk mooy du ñu tëb rek ne baaxul mais tamit du ñu tëb rek ne mën nga cee jàppe tamit léegi ñi ci kaw ñoom lu ñu wax dañ ne dara newu ci bu dee lan bu dee changé wul ndax bu dee dafa changé moom moom bu dee dafa bari sax te changé sobe dugg ci mu changé loolu ñépp a d'accord ne baaxul mais wax ji fi mu nekk mooy ndoxu géej mi mu ngi vague bee ngi ñëw tànq na kii na ci dékk na ci mais changé wul suuf que kon xam na ne moom li mu tànq vague bi mu tànq bo sobee ngi ci moom leer ma léegi Hanafiya beeg Maliki bi ne dara newu ci loolu tahur la mooy mën naa ko xanaa jàpp Hanafi euh, Shafi'i beeg Hanbali bi ne loolu man da nekk léegi ñu laaj ñu njëkk ñi ñoom seeni wax ñoom li ñu li ñu doon kii ndax ci yoon sax dañ ne woon ñi ñu noot